tàmbali woon nañ di wax ci beneen wàll wi nga xam ne moo làmbook bunt bi ñu ne wala moo làmboo garab gi ginnaaw lenn li alquraan la lenn li xadiis yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu ñu tàmbali woon ci xadiis yi eh, waxoon na xadiis bu njëkk bi moo doon bokk na ci xadiis Amr ibn al-Ahwas yi bi ñu gisoon radiyallahu anhu ñu duggoon bi nga xam ne moom leen di intégralement bu njëkk leen di lépp muy xadis numéro deux cent quatre-vingt-un ñaar téeméer ak juróom ñett benn mu ne woon wa an abi hurayrata xadis bi mu jële woon sayna abu hurayra radiyallahu anhu annahu mu ne qaala rasulullahi mu ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam de nee na ida daa rajulu imra'atahu ila firaashi bu jëkkër ji bu góor gi woowee soxnaam ci lalam ngir joteeg moom falam tatihi ndaw si dikkalu ko mu bañ fa baata ah jëkkër ja daal di fanaan nag ghadbana alayha xaalam nekk koo xam ne dafa mer ci soxnaam si nga xam ne moo ko bañal mu ne bu lool amee de la'anatha al malaikatu hatta tusbiha malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam dina dinañu rëbb ndaw soosee ba ni nga xam ne noon lay xëyee mu ne xadis boobu muttafaqun alayhi la al imaam al xaafid amirul mu'minin al buxaari ak taalibin bal imaamu muslim abul xusayn rahmatullah alayhima ñoo ko solo gisoon nañ ci yeneen riwaay yoo xam ne jarul ñu ci ñëwaat yu ci al imaam indi ci gataay bii ñu génn gisoon nañu taxrij bi walillahi alhamdu wal minna ñu war a ñëw tay ci njàngat yi insha allahu taala yi nga xam ne moom lañ mën a jële ci suñu hadis bi insha allah kon eh, bul fàtte ne garab gi ñu nekk di buntu bi ci tool nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin mooy buntu bi nga xam ne aqu jëkkër gi moo am ci kaw soxnaam kon hadis bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane ida daa bu woowee ar rajulu jëkkër gi bu wooree soxnaam ci lalam falam tatihi ah mais dikkalu ko ndaw si bañ lii nii waxin wu rafet la comme ni nga xamante ne nii moom la suñu boroom wax ne wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah waaw wa man ahsanu qawlan ana kan moo gën a rafet kaddu ak wax mimman ci ki nga xamante ni nii daa ila allah dafa woote jëme ci yàlla muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kenn ginu koo rafet kàddu waaye képp ku nekk ci yoonam di woote ca lam doon woote kenn ginu laa rafet wax wa amila saalihan yamul ci wax kese di woote jëme ci lu baax waaye muy jëf lu baax loolee muy woowe wa qaala tamu nangu nag lépp nag du ñëw di concentré mbir yi ci moom di jaay ne moo am maanaa nit ñi ñëw wuyul ko muy jaay ne moo man a woote moo éloquent moo tax ci kii li mu mën a woo daanaka ku dégg waxam topp ko génn ca caay-caay ja nga ne woon déedéet waaye bu nit ñi ñëwee ak bu ñu ñëwul lépp ci yem wa moom daal lii dong lay wax mooy lisaanu xaalam ak lisaanu ma euh, li nga xam ne mooy xaalam ak maqaalam ak yépp lii la mooy lu muy wax innani minal muslimin inna nii man de duma lenn lu dul minal muslimiina ci ñu way wommatu laa bokk waaw wax ji ma leen woo ba ngeen ñëw taxul ma féete leen kaw dama bokk rek ci ñi nga xam ne dama nekk ci soumission totale à notre Seigneur Allah azza jalla waaw di wommatul suñu boroom kon kii wax ju rafet ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di waxi nii te waxoon na euh, euh, yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam tuddoon nañ ko fi euh, fan yee ne bimu naan waqul mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal sama jaam yi ñuy wax allati li nga xamante ne nii hiya ahsan waaw mooy li gën a rafet nañuy wax loolu waaw nañuy seet ci wax yi li gën a rafet ñuy waxe noonu wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan waaw waxal sama jaam yi yow yonent bi alayhi salatu wassalam yow ki message yonent bi alayhi salatu wassalam dikkal da nga war a jottali ki mu dikkalul wax leen jottali le ma leen yaqulu bu ñëwee bay ubbi seen gémmiñ ñi war a wax nañuy wax allati la nga xam ne hiya moom ahsan moo gën a rafet kon nag moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ida daa rajulu imra'atahu ila firaashi bu jëkkër ji woowee soxnaam ngir ñu dem ci lal bi jëme ko ci lal bi wala mu ñëw fekk si ko ci lal bi loolu tekkiwul ne loolu lan la ciy jublu mooy kinaayatun anil jimaa'i wal wata waaw waxin wu rafet la ngir bañ a wax li nga xamante ni nii mooy eh, rapport bi am bi ñaar ñiy sëy di séq waaw kinaaya la waxin wu rafet la woo xam ne bu ñu ko junjee euh, euh, te al isharatu takfi lil aqil waaw mooy junj doy na boroom xel wax wi boo ko waxee rafet na ñépp xam nañ li ñu bëgg a wax ba mu des koo xam ne moom nandul comprendre wul daa soxla ñu jaar ci digg bi ñu jaar ci mais fekk mu ngi am ay kàddu yu ñu mën a wax yoo xam ne dina tax yi nga xam ne léeg-léeg dañuy am kerse di ko tudd jarul nga l'islam du la tuddal ci digg bi jaar ci waaw moo tax ma ne la woon képp koo xam ne dañ koo gis muy wax waxi reewandeem te naan inna allaha la yastahi min al haqq hada kooku mooy xamul li muy wax <laughs> di wax waxi yàlla moom amul kerse ci dëgg waaw ndax loolu la yaay ndaw sa waxoon <laughs> te hadiisu yaay ummu salama ba te suñu boroom nee na ah, eh, eh, eh, inna inna allaha la yastahi an yadriba mathalan waaw borom bi amul kersa di sadd ay misaal kon nag day wax sa waxi reewane teg ko foofu déedéet dañ naan la déedéet <laughs> déedéet mbir mi du lool alquran ñaata yoon lay tudd li jëm ci wàllu néegub sëy ak sëy ak jima ak jote waaw ay rapport yuy am entre ñaar ñuy sëy te déggoo loo xamante ne nii nit ki dina ne man de lii manumaa toog di ko déglu sama doom loolu amul alors que yow ni ngay waxe te daan da ngay jàngale ku yeewu tuuti xam na ne loolu ngay génne ci sa làmmiñ yi moom ci boppam diis na ci ay ci ay noppam yàlla tere mu toog di ko do di ko dégloo ki nga xam ne doomam la kon nag rafet ju wax ju rafet dara féetewu ko kaw waaw kon nag nañuy waxe nii muy waxu alquran di waxu yenente mi alayhi salaatu wassalaam mooy allati hiya ahsan ak lépp loo xam ne day ñëw greffawu ci seen suuf loolu euh, tànke taataane lu rafet ca ñoom loolu mooy wax di dina rafet kon nag ida daa rajulu imra'atahu ila firashihi falan ta'ti kon mooy ndaw si day waa ji day soxla ngir sëy soxnaam ila firashihi léegi loolu tamit ila firaashi yi beneen affaire lii mafhumul ghalib la moom la ñuy wax ci usul mafhumul ghalib mooy wax bu ma waxee al mafhum mafhumul muwaafaqa daa am loolu taxul ñoo jóg waaye li ñu soxlaal fii mooy mafhumul muxaalafa mafhumul muxaalafa mooy lan mooy bu dee ne damaa wax benn mbir mooy lañ naan la nga ciy sous-entendre derrière waaw waaw xam nga am na wax yu ñaaw xam nga li ma doon wax sànk naan nit doo wax sa waxi reewale ba pare naan inna allah la yastaxyi min al xam nga boroom xam-xam yi bi ñuy gis ci wàllu qisaas ci siira beeg pen yeeg yooyu doon nañ lijjanti nit ki nga xam ne dafa gis kenn naan man moom ah ñépp toog mu naan man moom ah, benn waay ñëw jub si jub si ci moom am lu mu koy ñaan mu naan ko man moom du ma jox sama mbir koo xam ne doomu njaaloo la xam nga loolu doon nañ lijjanti mais léegi est ce que kooku loolu mu wax noonu dafa tuumaal waa ji ne waa ji doomu njaaloo la wala loolu lépp nag day dellu ci mafhum bi xam nga waa ji mantuq bi dafa ndax mafhum dafa am mantuq am mantuq moo jiitu mantuq mooy li ma wax mu leer mafhum mooy la ngay dégg ca sama wax la ngay dégg ca gannaaw wax ji ma wax xam nga waa ji bu bu bu dee waa ji daa ñëw mu ne ko man moom du ma may sama do di ko ñaan mu ne ko man moom du ma may sama mbir ab ab doomu njaaloo xam nga nit ñi mën nañoo choqué wu te ñoo yey choqué wu waaye mooy ñoom mën nañ ne kii daa bëgg a wax ne diw mii kon doomu njaaloo la pourtant loolu mooy mafhum mooy yow yaa ko ci dégg mais est ce que waa ji directement loolu la wax déedéet <laughs> neewul ne noo yow mii doomu njaaloo nga la may dara mais tamit man du ma may <laughs> sama mbir du ma ko jox doomu njaaloo loolu mooy mafhum <laughs> wal iyaazu billah <laughs> beneen exemple bu ma nee ah képp koo xamante ne nii am ndongo la rek ab jàngkat ab jàngkat la bu ñëwee fii na nga ko teral léegi yow wala ma jox la dix mille francs wala cinq mille francs CFA ne la yaa vay comme que yaa ngi nii di gën di dem Dakar boo dajee ak taalibe nanga ko ko sarax waaw ak taalibe boo dajee ak moom nang ko ko sarax saraxeel ma ko xam nga man loolu laa wax mu leer mooy yow ab taalibe boo ko gisee na nga ko sarax sama cinq mille wala sama dix mille yi yow nga dem ba ci yoon wi oto bi taxaw tataa bi am benn silmaxa bu taxaw di yalwaan moom du taalibe nga xam ne kii du taalibe mag la mu ànd ak sax xale bu mu àndal boo xam ne moo moom la àndal ñu yalwaan léegi nga ne ah, nga dem bay génn mbir mi sa xel dem ci ne ah saa waa ji da ne ma woon naa ko sarax ak taalibe te comme que kiiru taalibe ko kon manuma koo sarax loolu yow yaa ko ci dégg mais waxuma la ko <laughs> li ma la wax mooy nang ma ko saraxeel ab taalibe waaye waxuma la bul sarax keneen ku du dub waaw loolu mooy mafhum loolu nag bon dafa am ay wàll mm, fukki mafhum yi bon loolu taxuñoo jóg mais ñun bi ñu soxal fii mooy mafhumul xaalib mooy nit ñi ak alquran d'abord charia ash-shari'u yonent bi alayhi salaam ak même dans la de tous les jours nit ñi dañuy waxe léeg-léeg loo xamante ne nii li tax ñuy wax lool parce que habituellement li ëpp nii lañuy wax waaw comme bu alquran ne bokk na ci façon jigéen yi nga xam ne dañ leen koo xaraamal ngeen denc leen di leen takk wa rabaa'ibukum allati fi hujurikum xaraamal nañ leen ngeen di takk seen doom jiitle yu jigéen yi nga xamante ni nii yow da takk ndayam monsieur X daa takk madame Z madame Z bi muy ñëw ci kër gi ëndaale doomam boo xamante ne nii mooy man magal euh, euh, Y léegi monsieur X suñu boroom ne ko yow boo doo mën a takk nag fa dugg ci so yaayam gii ba ngeen consommer mariage bi yow manoo nag bokk na ci jigéen ñi la xaraamal nga takk leen mooy doomam di jigéen ji mu fi àndal waaye laaj bi mooy waa léegi bu dee madame Y mademoiselle Y moom di doomu madame Z monsieur X di koo takk waaye ñëwul ci kër gi kër maamam la nekk ndax moo ko yar moo ko téye laaj bi mooy waa kooku est bokk na ci aaya bi est-ce que kon monsieur X mën naa takk kooku ah parce que euh, ah, fii dane war a ba'ibukum laati fi hujurikum seen doom jiit la jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci seen biir néeg yi seen biir kër yi dañoo ñëw ànd ak seen ndey bi ñuy sëy si comme que kee ñëwul est kooku ci la dañ naan la loolu mafhumul xaali bi moo dox ndax li ëpp nga ne ma mooy lan ma ne la maa ngi ñëw fay bul yàkkanti ndax ñu ëpp jigéen ñu bari bu ñu amee ay doom bu ñuy sëy dañuy ànd ak moom dañuy ànd ak ñoom yóbbaale leen fañ sëy comme que loolu moo bari lu muy am alquran waxe noonee ndax alxaalibu ndax en général voilà moom la en général nii lay demee mais ça ne veut pas dire que bés bu demeewul noonu comme ki ñu na ne ndaw si moom man mademoiselle Y mademoiselle Y maama ma ko yar léegi kër yi maamam la des yaayam bi muy fay seen daale wu ko madame X dem monsieur X takk ko loolu man nga ne waaw ndax loolu mafhumul xaali bi la loolu kenn du ci bàyyi xel laa yoxte dara léegi nag fii benn la léegi comprendre nga fay <laughs> waaw <laughs> léegi kon fii bu yonente mi alayi saatu salaam ne ida daa rajulu imra'atahu ila firaashi bu jëkkër ji woowee soxnaam ci lalam mooy li ëpp jote di am mooy ci lan lay doone waaye tekkiwul ne li ñu bëgg wax foofu mooy jote ça ne veut pas dire ci euh, li nga xamante ni nii ci lal kese lay am non non doone ah ndaw euh, euh, nit daal boo amee boroom kër nag foog nga xam sa boo amee soxna nag foog nga xam sa bopp de waaw <laughs> da nga xam ne nag sa sa soxna moom manoo di joteeg moom di séq ak moom sëy lu dul fi nga xamante ne nii mooy ci blal déedéet nisaa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum suñu boroom nee na nisaa'ukum seen soxna yi harsul lakum seenu tool lañu waaw fa'tu na ngeen dikke nag harsakum seen fa ngeen di baye anna shi'tum nu mu leen neex comme li mufassiruna yi ñoom Mawlana Ibn Abbas ak ñooñu radiyallahu anhum doon wax muqbila mudbira ak nu mu man di deme mooy ci gàttal lañu la waxoon bañ doon gis masala yi ca siira ba mooy toutes les positions en islam c'est permis amul boo xam ne dañ naan non bi moom ah bii dafa xaraam ak bii dafa déedéet loolu lépp c'est permis waaw tout est permis loolu lépp moo xam da ngeen a taxaw moo xam da ngeen a toog moo xam ci lal ngeen ne moo xam ci mooy nag nanga nekk foo xam ne ngeen di suturloo waxuñ la ni mbaamu ñenn ñi nga xamante ne nii wal iyaadu billaah dañuy jëfe-jëfu mbaam yi ak bàyyi ma yi di sëy ci mbedd meeg nit ñi di leen gis ñuy fóonantee ka def yooyu déedéet ak ci télé yi wal iyaadu billaah wal iyaadu billaah non mooy na ngeen suturloo bu ngeen suturloo nag nu ngeen ko defe baax na fu ngeen ko defee baax na seen oto ngeen dawal ba fenn foo xam ne kenn nekku fa yéen affaire la amul kenn koo xam ne danaan waaye daa xaraam ak lii dara xaraamul ñoom kese fa ne kenn newu fa te gis nañ ne fii te dégguñ fa dara ñoom ñoo doon dawal di dem fenn ba jàdd fenn koo xam ne àll la kenn kiiwul dégguñu fa dara loolu bu leen neexee ñu sëy foofu waaw bu leen neexee sax ñu génn ci oto bi seen yoon newu ci loolu l'islam réglewul yooyu l'essentiel mooy li ñu la wax nii mooy kon bu nee bu woowee soxnaam ci lalam mooy li ëpp sëy jote buy am ci lan lay nekk moo tax alquran waxe noonu yonent baay saa saam waxe noonu waaye tekkiwul ne ah kon nag c'est ok femme bi ma doon ne c'est kon man bu ma sama boroom kër woowee ci lal bi ah baax na kon bu boobaa bu ma bañ ndax lii ma ci nar fekk waaye bu dee ne nekkuñu ci ci néeg ba walla soo xam ne mën nañ fa am lal mu may woo ngir joteeg man damay bañ déedéet loolu lool ah <laughs> waaw moo tax al imaam ibn abi jamra ah, al andalusi rahimahullahu taala dafa def sharaa ci imaam euh, sahih imaam al buxaari rahimahullahu ah, mu ne lii li li li li feeñ mooy ne kinaaya la an al jimaa mooy liñ doon sànq wax ju rafet la joo xam ne ñu ci jublu que bu dee boroom këram da koo woo ngir joteeg moom waaw mu ngi noonu kon manoo ne ah man nag képp koo xamante ne nii daal woo ma ndaw si. Euh, euh, beneen yoon damay bañ déedéet lo euh, feneen foo xam ne du ab lal du bab déedéet déedéet loolu amoo ci droit kon loolu benn affaire léegi mu ne falam tati ndaw si dikkalu ko mooy mu bañ moom lay indi ci yeneen riwaayé yi moo tax mu ne wa fi riwayatin qaala rasulullah imam an-Nawawi rahimahullah mooy bi nga xam ne riwaayé bi mujjee indi ta moo ne ci buntu bi mooy ci hadis bi ñu nekk wa fi Eh? qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walladi nafsi bi yadihi waat naa ki nga xam ne sama loxo mu ngi ci bakkanam loolu dañ ciy jànge mooy waat bu mel noonu lu mën a ne la yonent bi alayhi salaam bari na lu ko doon waate wala mu ne walladi nafsi mu nafsu muhammadin bi yadihi waat naa ki nga xam ne bakkanu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ci loxoom loolu façon waat la boo xam ne bu mën a ne na saahibu shari'ati alayhi salaatu wa salaam bari na lu mu ko doon waate comme fii mu ne walladi nafsi bi yadihi waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom muy borom bi tabaraka wa taala ma min rajulin amul benn góor benn jëkkër yad'u buy woo imraatu rajulun nag du n'importe quel góor ah, ah c'est ay coro ah bi woona sa sa sa petite amie pour nekkal ko ci non loolu dafa xaram dara nag du n'importe quel góor rajul mooy jëkkër mooy zawj voilà <laughs> attention ma min rajulin amul benn góor boo xam ne yad'u imra'atahu waaw imra'atahu bu ko jàppe mooy waaw sa petite copine ah voilà parce que c'est sa copine c'est connu voilà c'est sa c'est mooy c'est sa concubine voilà alors imra'atahu non jëkkëran jabar ngara <laughs> fa ta'ba alayhi ndaw si bañal ko mool luy mooy tekki falam ta'tihi dikkalu ko fële ci kaw hmm. mooy ndaw si bañ bañ bi nag mooy ban bañ mooy bañ boo xam ne amul benn raison valable waaw du dafa feebar du ne façon feebar nag bari feebar boo xam ne manula ànd ak sëy feebar boo xamante ne nii walla mu am ngànt parce que lan euh, dinañ ci ñëw léegi fa baata fa baata ghadbana alayha moo boobu it mafhumul mafhumul ghalib moo dugg waaw mafhumul xaalib ndax li ëpp euh, li nit ñuy jote en général guddi lay doon waaw fekk ñuy liggéey nañ kii ba ñëw ñu tëdd après séq daal di jote en général loolu moo tax mu ne fa baata mu fanaan kër ji fanaane noonu xat baana alayha ba ko ndaw si bañalee mu mere ko waaye tekkiwul ne mooy li ñu wax sànk rek ci liñ doon wax sànk manoo ne kon nag bu dee bëccëg la ma woo ma bañ dara newu ci ndax foofu bay tuuta amu fa ndax bay tuuta mooy fanaan waaw loolu xaylu laa fa am ak yeneen mooy mooy mooy sieste heure sieste loolu ma woowee ma bañ déedéet amoo ci droit loolu lii daf ko wax parce li ëpp nii lay demee comme liñ gisoon sànq ila firashihi waaw léegi kon mooy ngant mooy euh, ndaw si bañ bañ googu il faut mu nekk loo xam ne lu daa fekk lu valable la il faut mu nekk raison valable raison valable nga ne ma euh, raison valable moom loolu dafa vague waa par exemple ma ne la par exemple ndaw si feebar comme li ma la wax léegi imaginez mu am ay problème gynécologique yoo xamante ne nii amaana andoon na opération bañ kii wool ko ne ko bon il faut da trois semaines nag euh, euh, sëy ci pëy moom bu leen ko def na ko da nga ko kii parce que da ngay amaat ay déchirure waaw mooy sa euh, pëy bi day daggaat te yooyu man nga ci sax indi ay yeneen complication loolu jëkkër ji da cee war a tenir en compte manu la toog rek naan am na plaisir u àgg ci soxnaam ay wa léegi na àgg ci moom parce que il faut mu euh, wàcce daal li nga xam ne mooy plaisir ba bànneex bi mu am ah non non non mën na ko wàccee leneen yeneen parti kooram yëpp dagan na la am ñeneen yëpp mën nga ci bànneexoo ba li nga xam nante ni sa ndox génn loolu mën nga ko mais manoo ñëw ne man il faut sama pëy ma dugal ko ci pëyam alors que ngant raison valable da koo am waaw bu dee bañ boobu la nga xam ne moom wërgu yaramam wala loo xam dañuy ragal bu wér wala mu gën a yokku ak ak feebaram bu boobaa moom am na droit ngàntal ci côté boobu waaw wax ko ko nag leeralaat ko ko léegi nag bu dee jëkkër ji daa force continuer déedéet boobu ndaw si bañ de fait de tout mooy mu bañ a àgg ci moom nee na bànneexu ci yeneen côté yi leneen loolu ndaw si kenn du duggul ci xadis bi kon jàpp nga benn ngànt beneen beneen ngànt te euh, euh, dinañ gis euh, ci li nga xamante ne ci biir mooy xadis bi tegu ci xadis bi mooy xadis Seydina Abu Hurayra numéro deux cent quatre-vingt-deux ñu ngi ci xadis numéro deux cent quatre-vingt-un bokk na ci ngànt yooyu ndaw si woor woor goo xam ne wooru farata la te ta waxtu yi da koo tënk mooy repoussé na imaginer ñu ne Shaaban la ndaw si kat ak mbërëgëm yi amoon na fukki fan parce que bërëgam yi noonu la yoo xam ne da koo war a fay léegi moom Shaaban mu mu gis ne fii mu ne mooy weer wi nga xam ne moo jiitu laata koor gi di ñëw waaw xam nga du ma dugg ci wolof bi parce que xaw ma ko de voilà <laughs> xaw ma ko waaw ah dégg nga ay baraxlook ay noonu peut muy boobu mais fay du lu ma dogu de waaw Shaaban daal laa xam mooy weer wi nga xam ne moo jiitu weeru koor gi léegi mu des fukki fan des fi koor gi ndaw si woor li fay boram jëkkër gi dem sieste gi euh, ñëw dog jotamul wala ci jamono ji muy woor ci bëj gi mu woo soxnaam ngir joteeg moom ci bëy bu boobaa day bañ kooku am na loolu ci ngànt yi la bokk day bañ danaan maa bañ léegi nag jëkkër ji na mer grawul na mer parce que ndaw si dafa xaram bu boobaa ndaw si di jotee moom bu forcé ndaw si nag ndaw si def lu ne mu forcé ko siif ko ba jotee moom moom mooy am bakkaar bi moom moom jëkkër ji waaw moom mooy am bakkaar ji kon yooyu yëpp ay ngànt la yoo xam ne bokkul fii fa lam tati te dikkalu ko waaw wala fa taba alay mu bañal ko lu dul yu mel nii mooy ndaw si amul droit naan bon je ne suis pas prête non temps je n'ai pas nangam ak nangam non loolu amu ci droit waaw loolu moom amu ci droit waaye ndaw see ko ci war waa ji moo ko ci war a jàppale tamit moo tax sànq aaya bi ñu doon gis sànq ci suuratul baqara nisaa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna shi'tum lu ci suñu waroon te woon wa qaddimu li anfusikum